amma alladhi xawal xusuusa fa huwa ma naati bihi aydan huna muntadima kon ci jataay bi weesu euh, waxoon nañu ne téere li nga xam ne moo jëmoon ci tawxiid wéetal yàlla bi nga xam ne ci ilmul kalaam lay jaar euh, muy xam-xam boobale jiitu woon na moo daldi woon ci jiital téere boo xam ne nudima dañ koo nose kitaaban nudima mu ne wa huwa alladhi nasarahu sanusi mooy la nga xam ne moom la wasaare woon bindoon ko ci téereem abu abdillah acheikh muhammad ibn yusuf as-sanusi rahmatullahi alayhi di sët ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téere boobu lañ fàtte woon wax mooy bi nga xam ne moom la acheikh ahmadul xadim alayhi ridwanul baaqil qadim wax mooy mawaahibul quddus fi nadmi nasri cheikhina as-sanusi noonu la ko tuddee mooy mawaahibul quddus noonu la ko tudde comme li nga xamante ne ca biir euh, téere ba loolu la wax ne sammaytuhu mawaahibal qudduusi fi nadmi nathri shaykhina sanuusi la wax ci mawaahibul quddus comme téere boobu muy muy junj foofu noonu la tudd léegi nag kon ñu war a jàll fi ñemoon mu ne kon amal ladi xawal xusuusa bi nga xam ne nag moo làmboo te li nga xam ne moo làmboo ñi nga xam ne mooy lañu jagleel ña jagoo mooy ñi nga xam ne tawxiidu ñi nga xam ne ñooy ñi suñu boroom jagoo ñuy ñi gën màgg ci xeet wi muy ñi nga xam ne ñoom la tànn mu ne fa huwa ma nati moom lañuy ñuy indi moom lañuy indi ay dan ba léegi huna ci téere bii ñu nekk di masaalikul jinaan muntazima moom itam muntazima ñu nose ko comme nañu nose woon téere bële doon wax ci tawxiid bu njëkk bi di mawaahibul quddus fii nazmi nasri sheykhina sanusi fii nag dina wax moom nan la ko tudde xam nga naa naan masaalikul jinaan ba léegi mais dina wax ci biir moom nan la ko tudde waaw radiyallahu anhuma mu ne kon beneen tawxiid bi moom lay indi fii kon te beneen tawxiid boobu moom lañuy ñuy boroom xam-xam yu bari di wax ci wàllu ilmul suluk ilmu suluk mooy ilmu tasawuf mooy xam-xam bi jëm ci wàllu xam-xamu boroom xam-xam yi nga xamante ne ñooy ñoo sóobu ñoo sell ngir seen boroom moom lañ gën xam ne muy ilmu tasawuf xam bi nga xam ne moom la suuf yi yi nga xam ne ñoo sell ngir seen boroom set wecc takkuñ dara waaw amul dara luñ taq seen boroom moo moo moo leen fees del ñoom lañ fees del ñooñu seen xam-xam yooyu nag moom lay wax fii mu ne moom laa indi fii di ko nose mel ni ñu ne ko fon euh, foo ko jële mu ne wajadtuhu qad sannafa al ahbaaru fiihi dafaatira laha asraaru ka sheykhina al mujaddidi al ghazaali wa ibni ataaillahi dhil maali mu ne wajadtuhu fekk naa xam-xam bii nii qad sannafa al ahbaaru fuuri yi ci ñi nga xam ne ñooy xeetu yonent bi aleyhi salaatu ñu sell ñi te seen xam-xam sell seen boroom fekk naa ñu daal di ciy taalif daal di ciy bind fii ci domaine bii ci xam-xam bii dafaatira ay këyit bu nekk ci ñoom téere asraaru aka bari mbóot ay mbóot lañu bari mu ne comme mu ngi joxe nag exemple téere yooyu ndax dañoo bari mu ne ka shaykhina al mujaddid al ghazali comme téere bi nga xam ne ñi ko bind muy fóore yoo yële kaay ma wax la ci ay tur ka shaykhina mu ngi mel ni suñu sëriñ suñu cheikh bu mag bi al mujaddid bi nga xam ne moo ñëw doon salaat diine ji ginnaaw ba mu naree ràpp ndax loolu yonent bi alei sàmm suñu boroom a ko garanti lal ci xeetam waaw bu kenn foog ne réer bari na ci xeetu yonent mi alei saa salaam bañ jàpp ne mooy mbir mi day fay déedéet suñu boroom tabaaraka wa taala mooy jël mbir mi di ko jox sunnaay yonent mi alei saa salaam te loolu yonent mi alei saa salaam moo ko wax ci xadiis Seydina Muawiya radiyallahu anhu nekk ci saxiix yi mu ne yonent mi na laa yazaalu taa'ifatun min ummati qaa zaahiriina ala al waaw laa yaxaafuuna lawmata laa'im aw kamaa qaal mu ne du deñ benn xeet benn mbooloo ci sama xeet man alayhi salaatu wasalaam du ñu deñ zahirina di féete kaw en tout cas di nekk di jàpp alal xaqi téen féete kaw nekk ci dëgg ji muy lislaam gii ma fi indi waaw laa yaxaafuuna nag ragaluñ ci gis nga lislaam gi ñu jàpp laa yaxaafuuna fillaahi lawmata ragaluñ ci xofuñu ci tiituñu ci aji ŋàññaate aju ŋàññaate kum doon waaw ñoom yàlla li ñuy gis lu metti turbulence yeeg nattu yeeg àddina bi amul wër naag léegi dafa soppeeku du tee ñoom ñu téye teg seen tànk ci sunna teg seen tànk ci alxuraan yonent eh, borom bi tabaaraka wa taala ñooñu nag ñooñu mooy ñooñu ci ñoom la suñu borom ñoom la suñu borom di di di yeesalaati mbir yi da ñëw foo xam ne xam-xam dafa amoon mu jekki daanaka dara amatu fa ñépp di caaxaan. waaye suñu borom mooy tànn ku leen neex kenn mën na tànn kenn ci seen biir wala ku jóge fële ñëw leeralaan mbir yi indiwaat nag la nga xam ne moo fi newoon day bari noonu nag ndax ñu bari dañuy jàpp ne kii li mu fi indi day yàq li nga xam ne moom lañ nekke woon ndax confort la xam nga nekk ci loo xam ne moom la ñépp def waaw nga xam ne kenn yaw boo koy def kenn du kenn du la ŋàññ moo gin a yomb fuuf nga ñëw nag xam ne li ñu nekke du noonu nga nar cee duut baaraam bu boobaa di bari noonu waaye kooku mooy ki moo faalewul loolu mooy li suñu yonent ma saa saa wax ragaluñu ci boroom bi tax ñuy def law mata laa im aji ŋàññaate kuy ŋàññaate ku nekk ku mu man di doon ñooñ nag ñooy ñiy ñëw di yeesalaat li naroon a ràbb leeralaat alquran leeralaat sunna waaw ay mbir yoo xam ne yu bari luñ dugal ci lislaam ci diine ji ay pratique di ko doxal ba ku de ay génération ay ay xeet ay ay jamonoy jamono romb fi ba ku juddu léegi da foog ne lii ci diine ji la bokk alors ko bokku ci ñu mel noonu nag la borom bi di yee yeebal leen ngir ñu leeralaat nit ñi sunnaay yoonu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne kon kon mujaddidi mooy ki ñëw di yee salaat suñu sëriñ boobale di al-Ghazali di al imaam al-Ghazali la tuddoon al imaam al <laughs> mooy al Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali moom <laughs> moom turam turu maamam turu maamaatam benn la Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali at-Tusi waaw min bilaadi Xuraasaan waaw cosaane woon fële ca dukk Xuraasaan ay Iran Afghanistan côté yooyu yële tous moom mooy al bi ah biñ koy mujjee wax dama ne woon mu ngi génn àddina la cent cinq cent cinquante non non loolu njuumte la cinq cent cinq voilà ndax mu ngi juddu euh, la quatre cent cinquante ci gàdd après gàddaay yonent bi alayhi salaam daal di génn àddina la cinq cent cinq mooy cinq cent ñaa ñaata at la dund woon cinquante cinq ans Allahu akbar <laughs> Imaamul Ghazali mi ngay dégg nga xam ne boo ko déggee euh, xam nga fii sëñ bi bari na lu mu koy tudd te dina wax ay biram yu bari. yoo xam ne ci moom lay sukkandikoo di ko wax suufi yi noonu lañu dañu dañuy moom imaam la ci ñoom seen imaam la ci suufi yi mais boo demee ci philosophie même lee tubaab xam nañ ko <laughs> ñoom buñ naan philosophie ñu jàpp ne waaw non kii suñu c'est un grand kii suñu maître la il est notre maître te cinquante cinq la amoon yàlla la te kooku bokk ci ñëw yee salaat diine ji pour xam ne kon xam-xam ak mbaax nekkul ci ne il faut nga nekk pas parce que cinquant cinq ans bu doon xaar comme ñun ni ñuy xaare nga xam ne kuñ gis nga am euh, fukki at ak ñaar rek di toppatoo mbiru diini nga naan xale bii ni mu sobe del def yëfi del def yëfi gone bàyyi lii ak mag yi bu ñu la gisee ci jàkka yi sax di la ŋàññi xam nga ne ñoo ñooñu <laughs> gis nga jamono ji ni mu wutee nit ñi dañ doon nekk ñoom al imaamu Maalik rahmatullah alayhi boroom ngir bi mais 17 ans la amoon nekk imaam di ubbee Medinatul Munawwara ala saakin afdal saatu sa sëñ Touba radiyallahu anhu mais téere yi bi mu leen doon bind ay Mawaahibul Quddus mais waajuram wu góor a ngi fi woon maam moo am anta comme ni nga ko waxoon radiyallahu anhu ma daroon nekk ci daara ji moo tax euh, téere bi mu waxoon bii passé muy Mawaahibul Quddus moom nee na daa am kenn ci ci taalibe yi ci ndongo yi moo ma ne téere boobu di téere euh, al imaam as-Sanusi bi. di ummul baraahin moo ma ñaan man sëñ Touba radiyallahu te bopp de mooy ci daara ji la ne comme ñoom moo ne ko est ce que man nga ma ko defal ay way nee na ma ma ma ma ma gaaw def ko ngir am ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala kooku nga foog ne waroon bu doon doon da day xaar ba nekk pas soixante-quinze ans wala soixante-dix-huit ans door a commencer mooy déedéet <laughs> mbir maa mu ne.